ñu eeram nooru maatu suñ ko ci boolewul xanaa wañu ñetti fan yi ca topp mu ayaamu maadu bu jëkk bi nekk bésu tabaski moom maalum la maadoot la bu ñetteel bi maadoot la waaye du maaloom ñaari ci digg bi nag maaloom lañ maadoot lañ bésu tabaski daal bëgg nañ buñ salmalee tusubaar dina wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar takkusaan noonu timis noonu ba ci suba bésab ñeenteel ba bon nga matal bés yi yeneen ngir yi daf ne awaam melo maatul mu fukki fan yi yëpp waaye loolu du ngir maare baabu takbira ayaaman minan wa idaa gadaa ilaa arafata wa kaana omar radiallahu anhu yukabbiru fi xutbatihi bi minan fa yasmau ahlul masjid wa yukabbiruuna wa yukabbiru ahlul aswaaqi xatta tartajja minan takbiran wa kaana ibnu omar yukabbiru bi minan tilka al ayaami wa xalfa salawaati wa ala firashihi wa fi qustaatihi wa fi wa majlisihi wa mamshaahu wa tilka al ayaamu jamian wa kaana almaymuunatu tukabbiru yowma nahri wa kaana nisaau yukabbirna xalfa abaana ibnu osmaana wa omar ibnu abdulaziz ليالي تشريق مع الرجال في المسجد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس ونحن غادون من منن إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه حدثنا محمد kabbar ibnu omar daana kabbar ci bergeneem ba ku jaay yëpp di ko dégg ba jàkka ja sax dégg ko di kabbar ci kabbaram ngir fàttali nit ñi rek ne bés yi kabbar la te yàlla ko <coughs> daanañ kabbar <coughs> bés yi labbayka la itam boole ci laaj nañ saaba si ne ko naka ngeen daa def ak ak kabbar mu ne ko kum neex nga labbayka kenn du la weddi kum neex nga kabar kenn du la weddi ñii dañuy kabar ñii di labbayka waaye lii yëpp daal loo ci def rek baax na sàggan ci bés boobu ci tudd yàlla daal mooy li ñu bañ waaye tudd woo ko tuddee rek tudd nga ko. حدثنا محمد قال حدثنا عمر قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف ناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته sabeet ci jamono yonent dañ daa génne ñëpp wala ñu dem ci julleekaay ba adama te jigéen ju ndaw jot junne ci sëyam danañ ko sant mu dem jigéen ju ndaw ju am mbërëg danañ ko sant mu dem waaye dañuy julli dañuy dooralu ñeem di kabar ci seen kabar rek bu ñu kabaree ñu kabar ñoom jigéen ñi ndànk <clears throat> ba bañuy matal waaye ci nga nekk foofa daal yonent na war a faat kenn boo nag ñëpp liñ daa wax ñooñ dem باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترك كانت كانت تركز له الحربة قدامه يوم الفطر والنهر ثم يصلي باب حمل الأمزة أو الحربة بين يدي إمام يوم العيد قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها باب buntu julli ci gannaaw wàcc yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon aw jàkk buy dem ci julleekaay wa ñu ngi ko tëye ci kanamam bu mu àggee samp ko ci kanamam mu julli a jublu ca باب خروج النساء والحيض إلى المصلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عماد عن أيوب عن محمد عن أم قالت أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وزوات الخدور وعن أيوب عن حفصة بالنحو وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وزوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى باب خروج الصبيان إلى fekkee ne fukki xar ak ñaar yoo xam ne moom yoon na te ko doon ànd jabaram itam moom moom doon ànd ak rakk jabaram jooju mu ne moom it ànd naa ñoom ci juróom benn xare <coughs> mu ne nekk ci xare bu góor ñuy xeex ñun ñu ngay faj ñu jam waaw di leen defal garab ku ci daal ñu taxaw ko yóbbu ci barab <coughs> mu yóbbu yóbbu ko ca dal ba mu ne <coughs> soññee ko mu ñëw laaj <coughs> wax ko jabar yonent bi sallallahu alayhi mu Atiya ne ko addis yi ñu solo ci yow ak sa waa kër yaa ko wax mu ne waaw génn naa ci sama baay te bu tuddaa yonent rek foog mu wax ne génn naa ci sama baay باب اعتزال الحوض المصلى قال حدثنا معمر بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قال الأم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وزوات الخدور قال ابن عون أو العواتق زوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم mu àttee moom doon nett ni mu ne yonent daana digle ku julli korite jotee jigéen ñi borom jëkkër yi ak ñoom mbërëg ñi ak jànq ji yëpp ñu dem ci jullekaay wàllu ki ko laaj ne ko ku am mbërëg sax mu ne ko ku am sax bu ko am mbërëg dana teew mu ne ko waaw mu ne ko na teew te deru julli ga daal bañ a julli waaye mu fekk xiw ba nga xam ne mooy ñëw ak ca jullekaay <coughs> julli julli julli gi daal bu ñu jotee julli ñëppay génn mag ak ndaw góor ak jigéen xataa jigéen ji julliwut sax war naa dem teew waaye jigéen ñi beru nag góor yi ndax loola fi bu bëri moo fay ñëw te war nañ caa teewee seen wàll. صلى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني كثير من فقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يسبه بالمصلى باب buntub loj ci julleekaay ba àll ba daana yóbbu xorom ca julleekaay ba loje ko foofu ci kanam ñëpp ndax kenn bañ a juum ku ñu gërëm daal di mën a laaj xam na ci ku wax. حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نار بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك الشاة لحم فقال أبو بردة فقال أبو بردة بن النيار فقام أبو بردة بن النيار فقال يا رسول الله والله لقد مسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشاة لحم قال فإن عندي أنا قد جزاتني خير من شاة لحم فهل تجزي عني قال نعم ولم تجزي عن أحد بعدك قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل صلاته أن يعيد أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي أناق لي أحب إلي من شاة لحم فرخص له فيها قال حدثنا مسلم قال حدثنا الشعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النار ثم خطب ثم زبا وقال من زبا قبل أن يصلي فليزبا أخرى مكانها ومن لم يزبا فليزبا بسم الله صلى الله عليه وسلم قدنا في قصر تبسكي تكرار بخاري ci bunt yi ci lay génnee fiq bi nga xam ne moo tax mu indi hadis yi hadis yi ñoo wéyoon na wéyoon na ci waaye indi na ko ngir élimaan buy xutba ñu waxee ko mu tontu <coughs> indi na ko itam pour wane ne ku rendi julli ga amuloo tabaski na ko it pour wane ne xam naa ko mbute mbote waxoon ne moo gën mu mat mën na koo rey ci ko yonent ne ko nangu ne ko nangul ko ko foofu solo ci moom yonent daf ko jagle rek waaye bu matul sam yi rek fay bëy du du mat tabaski baabu man xaalafa tariqa iza raja yawmal aydi qaala haddathana muhammadun qaala axbarana abu taymalata yahya ibnu waadin an fulaan ibnu suleymaan an said ibnu alxaarisi an jaabirin qaal kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam iza kaana yawma aydin iza kaana yawma aydin xaalafa tariqa taabahu yunus ibnu muhammadin an fulaan an abi hurayrata wa xadiisi jaabir sax sallallahu alayhi wa sallam bu bisu eer jotee buy dem dem ñibbisi ñibbisee beneen yoon def ñaari yoon yi pour di yaatal nañ ko nag danañ ndax ñaari yoon yëpp seede la ñu ne déedéet ndax nga romb ci miski yi nekk ci ñaari yoon yëpp mën leen a sarax ñu ne déedéet wane doole lislaam lañ ci jublu mbooloo mi bu ñu awee ci yoon dem aw ci yeneen yoon dem loolu gën a rab ci bëti noonu baabun iza faata al aid yusalli rakaatain wa kazalika nisa wa man kaana fi lbuyuti walqura li qawli nabii sallallahu alayhi wa sallam hada aiduna ahlu lislaami wa amara anas bnu malikan mawla ibnu abi ganiyata bizaawiyati fa jamaa ahlahu wa banihi wa salla ka salaati ahli lmisri wa takbirihim wa qaala akramatu ahli sawaadi yajtamiuna fi l aadi yusalluuna rakatayni kama yasnau limaamu wa qaala ataahun إذا فات العهد صلى ركعتين قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تدفقان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد wa tilka al ayaamu ayaamu minan wa qaalat aishatu raaytu nabia sallallahu alayhi wa sallam yasturuni wa ana anzuru ila alxabasha wa hum yalcabuuna fi lmasjidi fa zajarahum fa qaala nabiu sallallahu alayhi wa sallam daawum amnan bani arfidata yaani min al amri mun kat bu nga rawee fii boo xuutee jullekaay ba julli nga limaande jullekaay ba nga julli ñaar rakk ci sa néeg waaw julli ga sunna la ci ñëpp am na ci saaba yi ñoo xam ne dañ daa boole buñ dee bu leen xeet gi rawee ñu boole seen njaboot ci seen néeg ci benn ponk ci seen néeg ñu julli ñaar rek ba julli gi bu ko teewut itam bul ko neenal na nga julli ñaar rek ci sa néeg باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال أبو المعلى سمعت سهران بن عباس كره الصلاة قبل العيد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال. julli julli xeet nag moom rek la ñuy julli duñu naafila ci la ko jëkk te duñu naafila ci gannaawam ne yonent génn ci bésa weer ba mu ñëwee ca ba mu julli ñaar rakka yaayat yi julliwut ko jiitu julliwut bu ko mujj الصغير والكبير من koor yonent farataal na ko ci bésa korite kenn ku nekk saa saa mooy ñenenti muut ci muutam yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ku nekk nag war na la góor ak jigéen ndaw mag góor ak jaam waaye nit mooy génneel boppam génneel képp koo xam ne moo ko war a dundal ci yoon ak jege ñaare waral ko walla ak dencante wala ak moomeel ni ki góor ngi koy génneel boppam ak doomam ju ndaw ju géwén tëggut ak jabaram ak koo xam ne moo ko élif ñu góor ñu jigéen ñooñu ñëpp yow yaa war a nattal mu dem koor yow na nga xam ne yaay waram kër gi suñ koy retal suñ koy génne nag ci xeeti monastère yi ñuy dunde chaer wala sult wala ceeb wala dugub yeer wala dugub bi ceeb wala tàndarma ñu ko ci natt rek doy na. باب صدقة الفطر الطعام والشعائر ci ñam rek saayir wala xamoo mooy fariñ bile wala dugub wala ceeb wala sax fromage boo ko nattee ci fromage it doy <clears throat> kenn ku nekk nag saa saa mooy ñenenti muut yonent bi sallallahu alayhi wa la waxoon saa nag mooy ñenenti muut jamono yonent yëpp loolu la natt mu dem koor ci jamono moo seetlu na maa weesu nag tamit ma ji wax samra mu ne benn ca mat na ñaari muut ba ku ca ñaari muut rek am nga sa saa loolu euh, ittihaadam la. waxtu bu génnee mu dem koor nag mooy gannaaw bu ñu jullee suba ci bés a korite balaa dem ca julleekaay ba àll ba. warambal nañ nag bu fekkee ñu ngi koy sarax teewuñ ci barab bi nga jiital ko ñaari fan maanaam balaa ñoo wari nga génne sa mudam koor yónnee ko ñu nga xam ne ñoo cay ñoo cay su fekkee barab bu nga nekk amut ñoo xam ne xëy ca moom daal daañ ko jox koo xam ne xëy nañ ci bëccëg bëccëg keroog korite ba daal koo xam ne aajo na jëm ca moom lañ koy jox ngi dee duur miskin bi dee duur miskin sax dina soppeeku soppeeku boo xam ne nit bu romboo bàmmeel dana wax ne xelante fekk man maa tëdd ci bàmmeel bii ndax yàq yu bëri yi nga xam ne mooy xew ci àddina jamono dana soppeeku ba at mu ñëw rek yées mu gannaaw at mu dikk rek gën a gën a gën a gën a yàqu ci lu jëm ci wàllu diine soppeeku jamono adduna balaa tukki waaye dana génn ci xaxtaan di mànga nit ñi ak yi ak ak xetal adduna du tukki safara dana génn ci aadan ak ci hijaas jul safara woo wuñ ko taaroo dana leeralal nit ñi bokki gëlëm ya nekk ca busra lépp tukkitool ja tukkitool àdduna bara am safara wi nga xam ne tey dafay mànga nit ñi tukki jóge penku jëm xarfu jóge jëm penku yëpp safara moo leen di yóbbu ñu yendoo ko fanaan électricité bi nga xam ne mooy doxal avion bi ci aadama la jëkk a feeñ njàllam foofu la jëkk a feeñ euh, safara bi mang ni ñu tukki ñu yendoo ak ñoom di fanaan ak ñoom ñun tam mën nañ ko taawle avion yi nga xam ne moo léegi te ci la ñuy tukki safara bi tàkk nag ngay seen doxi gëlëm nga nekk ca aadama loolu it mën nañ koo dégg jiit jiital télévision yi nga xam ne ngay xool télévision gis la nga xam ne mooy xew ci biti réew boo nekkee makka di seet télévision mën ngaa jànoo du fra yooyu na léegi dara des di génne aw wurus pour jeex beneen mu ne dana génne daju wurus ku ko fekke ci yéen bu mu jël dara na ko bañ a lekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sadaxa ren mu ngeen am jamono dana ñëw alal ji dafay bëri ba ko génnee sadax doo gis kenn ku ko nangu xool dem rek mu ne man man boole naa loolu am na ci jamono Omar ibn Abdul Aziz mi nga xam ne dafa maandu woon ba nga xam ne adduna nga bëbbër yi yëpp ci jamonoom dafa génne sarax doo jël kenn ku ko nangu <coughs> waaye rek mu ne balaa adduna tukki na ngeen saraxe balaa adduna tukki da <coughs> ngeen gis loolu mooy boo xamee ne limaan bi maanaam ñu gël si naa ba tëral maandu ci suuf xaaral ji dafay bari ba nga xam ne boo génnee sa loxo bëgg koo joxe kenn du ko jël alal ji ci àddina fi ne ëpp na wërsëgu nit nit ñi tooñ gi rek ba pare bëbb ci nit ñi waaye ñu di ko wax di ko def ay ki ay yu naaw di dem di dee xiif ma jàng googu am ci firnde alal ji gis bu mu dañee rek ku nekk doyal ba nga xam ne koo jox sa wax ne la sa romb ñi dana joxew yenen su nene bara naa tukki xam-xam dana am na ay rëng-rëng yi yu du jeex ci àddina si mu di ko dégg loolu itam am na balaa jeex itam rawante yu bëri ñu ngi di xeex di rawante loolu itam am na <clears throat> balaa àdduna tukki itam mu ne ñaari kuréel dinañ xeex ñoo xam ne la ñu woote lenn la <clears throat> mooy fitna ci doxoon diggante saaba yi fitna mooy <clears throat> tukki lu may jant bi fenk bàyyi koo ci sow ba kooku nag mooy mujj ak mandarga yi soo xamee ne fenk na jant fenk na ci sow ku gëmutoo it keroog da nga daal di gëm mboolem ñëpp gëmandoo fekk nag muy waxtu woo xam ne gëm dootu jëriñ boroom lu may ko gëmoon lu jiitu te doon def lu baax lu jiitu kooku la gëmoon du jëriñ. sallallahu alayhi wa mu ne balaa àdduna tukki dajjal dana génn ak wara laaj naa ko affaire dajjal lu bari loo xam ne kenn laaju ko ko mu ne ma loo ci ragal mu ne ko dama dégg ne dafay ànd ak doju mburu ak ndox ak safara ku murtat loo nga bañ mu dugal la ca safaraam sa képp koo xam ne na mu gëm nga lam xoote mu jox la mburu jox la ndox te fekk boobu nit ñaa ngi ci xiif mu ne ko bul ko ragal maanaam jotewul ak moom dara du feeñ dana ñëw wante du dugg Madina ci dajjaal mu ne Madina keroog bés ba dajjal di ñëw ba jub ko bu juróom-ñaari buntam yépp dina ñaari malakaan fa taxaw di nekk dajjal bu bëggee dugg Medina ñëw xalaat ko su ko defee Medina moom itam dana dana dana da nga génn dem fekki ñu gëm gëm gu sell rek ñooy des ngi daañu mu ci jaayu dajjal su ma war na yonent taxaw na bés bi ñu waat bi ñu waat waat fi ci dajaal te dajaal yonent bu yàlla mas a yónni ragal loo na ko aw nitam waaw dafay woote ak yàlla te ko gëm rek di xéefar waaye man maa ngi leen koy ragal loo waaye dinaa leen ci wax loo xam nag ne benn yonent mësu ko wax da xam ne moom patt la benn bët la bëtëb camooy bëtëb ndeyjooram dafa patt te xam ngeen ne yàlla du patt soo xamee ne gis ngeen ko bëtëb bu yàqu boobu ñu ngi ci bind kaafirun kaaf ak faa ak raa ku gis tey jullit danga ko mën a jàng xam ne kii kaafir la doo ko topp <clears throat> ñi nga xam ne ñu gëmuñ yàlla nag ñu xam ci mbind ma dara ñu gëm na nga xam ne moom la dajaal di roote te dafay ànd ak safara ànd ak aljanna aljanna moom ma gëmee ma dekkal sa sa baay nga ko gëm naa mu daal di wax sa ñaar daal di génn ci seen melo takk saytaane rek la su ko defee nga gëm ko boo ko gëmee rek mu dugal la ci aljanna bi waaye aljanna bi xam ne ne safara la boo ko gëmul nag mu sànni la ci safaraam sa waaye comme sànni ci safaraam sa itam ñi nga xam ne ci aljanna nga dugg gént naa di kaaba gi boo wër dajeeg benn waaye bu rafet bu rafetu melo te kawaram tàlli tëdd ci gannaawam boo ko gisee fay mel ni dafa génne ci sangukaay bu weex ma ne kii kan ñu ne ma Iisaa ibnu Maryam ma gis keneen ku ku xonq cër te bët ba mel ni enab bu yàqu ma ne kii nag kan ñu ne dajjaal mooy masi dajjaal ci jamono Iisaa day feeñ Iisaa koy rey ko defee ñun <coughs> ñu mujj ci waayam والاعتكاف في العصر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العصر الأواخر من رمضان حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده حدثنا إسماعيل الاعتكاف جهي عند بن بكر fan yu mujj ci weeru koor daf ko daa leeti kaaf ngir bëgg a dajeeg laylatul ki nga xam ne fukki fan yu mujj yi nekk ci bis yu tool yi mu génne àddina itam jëf jooju jabaram yi ci lañ jàpp dañ ko daa leeti kaaf at mu nekk mboolem barab saawee nag toppuñ ko danga tax mu woyofal ko daal jëfuñ ko muy jëfi xeet wi nag nga xam ne dinañ ko defee jëfi ji def حدثنا إسرائيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'takifu fi al-'asr al-awsat min ramadan fa'takafa 'aaman hatta idha kana al-laylata ihda wa ishrina wa hiya al-laylatu allati yakhruju min sabiyatiha min i'tikafihi qala man kana i'takafa ma'a falya'takif fi al-'asr al-awakhir faqad uriitu hadhihi al-layla thumma umsi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki ji digg bi moom laa jëkk di i'tikaaf ci mujjantal nag man leen daana reeti kaaf fukki fan yi ne moo nekk ci diggu weer waaye guddi gi may doon sàkku war nañ ma ko ci fukki yu mujj yi la nekk da ko sàkku <clears throat> ci fukki yu mujj yi ci bés yi tool yi gis naa ne guddi googu bu setee maa ngi sujjóot ci <clears throat> ban ànd ndox ku doon leetikaar ànd ak man daal saxal ci sa leetikaar man génnuma te booba mooy suba si ñu teg benn lu teg juróom ñaar boo xamee bés bu bés bu tóol la daal ba nekk ci fukki yu mujj yi man sàkku ko ci. mu wax ci ne nañ faaw guddi àjjuma lay boo nag boo dajee guddi àjjuma bu bu ci fukki yu mujj yi daal mel na nga doon sàkkoo ko. baabul xaayid rajulul mu'takif حدثنا معمر بن المثنى قال حدثنا يحيى بن قال اخبرني عبدي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغي الي راسه وهو مجاور في المسجد فارجله وانا حائض. كل اعتكاف te jabaram jumb rek di ko jartal boppam sallallahu alayhi wa sallam Aïcha ne yonent bi am na itikaf ci jàkka ji ma ne ci sama néeg su nga néegam ak jàkka ja dëkk <coughs> mu di ma tàllal boppam ma di ko ko jàttal <coughs> te moom mi ngi waxoon dee ci kaar man maa ngi am mbërëg <coughs> sallallahu alayhi wa sallam baabun laa yarxulu l bayta illa li xaajatin حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. صلى الله عليه وسلم dana taral boppam ndey Aysata ndey Aysata ndey Aysata mu ngi ci néegam yonent ne ci jàkka ji ñoo dëkk néegi ndey Aysata moo jàkka ji dëkkoon mooy foofu ñu denc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaba moo takki ko ma di ko ko jàttal te moom mi ngi leeti gaal waaye du dugg si ci kër gi nag mu ko dama nga xam ne dafa am aajatul insaan Abu Hazim moo takk fi حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاقتله وانا حائض. yonent daal kooram daaw tere muy laalante ak daanaka daanaka laalante yaram daanaka nga ko talal boppam mu di ko jaatal sax fekk moom mi ngi lee takaaf fekkaay si tey tam mi ngi mbërëg boo warul baabul i'tikaafi laylan حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام qaala awfu bi nazrika yàgg sax genn guddi amul ràpp loolu ñu rek <coughs> Omar na ne dama ni faroon ñeeti kaa ba ma nekkee xeefar genn guddi gi jàkk ja ñu ko laajee na ko man de ni faroon naa dee ba ma tu ba ma tuubagut lu jawar yonent na ko matalal sa بها فكرة بن سعيد حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له حباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذن فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب حباء فأذن الله فضرب الحبان فلما رأت زينب ابنة جحش ضرب الحبان آخره فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال yéen a daal itikaaf samp bergeneem bu nekk ci sampal la yéen a bergene bu nekk ci wetu bergeneem bi muy itikaaf mu jullee yaa yàlla dugg ci bergen bi waaye dafa nekk jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tàggu ndaay dafa nekk ndax ñu mën nañoo samp suñu bergen fii dend ak yonent bi ki ko ki ko tàggu mu ne ko waaw mu samp bergenem seen buntu jaas yi ñu ko defal mujj nag moom daal di ñëw samp bergenem الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خب إذا أخبية خباء عائشة وخباء عفة وخباء زينب فقال هل بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف أعتكف عصر من شوال

تزوره ساعة كافي في المسجد الثلاث الأواخر من رمضان فتحدث عنه ساعة ثم قام تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حبي فقال بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ دمه وإني خشيت أن يقدر في قلوبكما شيئا الاعتكاف mën naa génn néeg ba muy i'tikaaf ngir xaajoom safiyatu jabaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent nekkoon na jullee tikaaf ci mujj ak weeru koor ma dem di ko ziyaara ji boo demee toog naa waxtaan ak moom lu mat waxtu gannaaw ba ma wàññee ko di ñibbi mu jot di ma gunge yonent gunge ko ba ci buntu jàkka الخضرية قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر الأوسط من رمضان قال فخرجنا سبعة عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة عشرين فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العصر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين wa man kaana yactakafa maa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam falyarji فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزاة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته باب اعتكاف المستحابة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرائيل an xaalidin an ikrimata an aisha radiyallahu anha qaalat اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا التخصيل تحتها وهي تصلي باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه قال حدثنا سعد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن استفيت الزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني حدثه عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن لسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرعون فقال لصفية بنت حو... بنت حوين لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيين فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقى في أنفسكما شيئا باب هل يدروا المعتكف عن نفسه حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنه عنه أن الصبية أخبرته وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت زهري يخبر عن عن علي بن لسين أن الصبية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعا فقال تعالى هي الصفية وربما قال سفيان هذه الصفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتت ليلا قال وهل هو إلا ليلا باب باب من خرج من اعتكاف عن الصفر حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الاحولي خالد بن ابي النجي عن عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال قال سفيان وحدثنا معمر بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال واظن ان ابن اللبيد حدثنا عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال فاعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل أوسط فلما كان سبعة أشهر نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا وهو الذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رايت على انفه وارنبته اثر الماء والطين باب الاعتكاف في شوال قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذن عائشة أن تعتكف فأذن لها fa darabat fihi fa darabat fihi qubbatan fa sama biha xafsata fa darabat qubba wa sama zeynabu biha fa darabat qubbatan uxra falamma sarafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min xasadaati absara arbaa qitaatin fa qaal ma hada wa axbira xabarahunna fa qaal ma xamalahunna ala hada abirru an siwa fala abirra an siwa fala araha رمضان أعطتك ففي آخر العصر فيها ثلاث من شوال باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في نظرك فأعتكف ليلة باب إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نظر في الجارية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بنظرك باب الاعتكاف في العصر الأوسط من رمضان حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حتى قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبل فيه اعتكف عشرين يوما باب من أراد أن يعتكف أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فتأذن عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأى ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء قبة ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasulullah ارفع هذه تجمل بها للعهد والوفود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له دعاء وتصيب بها حاجتك باب الحراب والدرك كنت تارلو ci et ñu naar la sidna Omar ibn Khattab dafa jotoon ubbi ari la ci jaay dañuy fab ci benn ñëwoon ci ko yonent sallallahu alayhi wa sallam <coughs> da ko jëndal <coughs> jëndal manto sarira bi ndax nga di ko sol ci bés weer yi ak bu siyaarakat yi ñëw di siyaara yonent ne ko lii daal ko amul benn cër ci àllaaxira moo ko boole ka ma ne ko waaw noonu lañ def ma ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam باب سنة عادل لأهل الإسلام حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فمن حرف من فعل فقد أصاب سنتنا حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سعيد يتلون من يوم صلى الله عليه وسلم خطبنا جبس بهاد يرجي هادي تبسكله دي واخني بس تاي أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس بن عثمان بن عباس قال شهدت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله الناس عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بصدقته فجعلن فجعلن يلقين تلقي المرأة خرسها وخرسها وسخابها حدثنا آدم julli ñaar daal moo jiitu xutba Marwaana ko safaan moo ko jëkk a safaan ci <coughs> nguuru Sidina Muawiya Sidina Ali doon na yedd Usmaan ne ko daal Marwaan yi nga jiital mu yàq rek Muawiya kon wala Usmaan sax Usmaan moo ko njëkk a fal